alayhi ridwaanu albaaqi alqadiim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu addaymaani radiya allahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaab alawwal fi al fi alxalq fi tatimma faman ahabba waahidan minha bila daruratin saxihatin fima jala faqad ahabbaha li anna almaa la yutghi kama yunsil karar rijala kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne faman ahabba képp nag ku bëgg ñeent juróom ñeent yi ma leen wax mooy keno yi bëgg àddina képp koo xam ne dafa soxla dafa dafa dafa bëgg hein waaxidan minha benn kese ci ñeenti keno yi bëgg yow koo xam ne moom alal kese la bëgg wala moom li mu bëgg mooy lekk kese xam nga lii niru nag li <laughs> booy bi ma leen doon nettali ne France Info laa ko déggee tubaab ba <laughs> wala yaasu billah mais moom bi jullit voilà yal na ko yàlla gindi gi na la ñu gindi gindi ko voilà te xale la bon loolu la xamagul ndax ku nekk rek lañ la yar waaw euh, waaw euh, yonent bi alayhi salaam doon na wax ne eh, eh, eh, ki nit ñi lool la dañ leen a def ci ci ci borom bi da leen a tagg kullu ku nekk rek dafa kii alal fitra waaye fa abawaahu ñaari baayam muy baayam ak ndeyam ah ñoom ñoo koy def la ma doon yu hawidaani ñoo koy def yahud wala ñu def ko nasaraan wala ñu def ko jullit in kaana muslimayni fa muslim bu dee ñaari jullit ñu nekk jullit comme ci riwaay bi nekk sahih imam muslim rahmatullah alayhi muy xadiis yi saxiixay ne la waaye riwaay bii liñ dool lent bopp in kaana muslimay ni fa muslim mu ngi saxi ma muslim te wér na mooy société bi euh, fi nga xam ne fa lay dund lool day day am ay jeexital ci nit ki bu juddoo comme que ngone si ma leen doon wax moom fa mu nekk loolu la fa gis te loolu la fekk ay waajuram ak yooyu mooy passion wam nee na loolu kese ma tax a jóg ci àddina bi te loolu rek laay lekk gu neex ak nelaw voilà waaye loolu borom bi euh, yahdi man yasha waaw yal nañu gindi gindi ko gindi ñépp voilà kon nag mu ne képp ku sopp benn ci yii bilaa darura ci loo xam ne dug loroo tax mu leen di utiliser te sopp te bëgg leen te yàlla tax voilà saxiixatin goo xam ne darura ak loru goo xamante ni nii gu wér la fii maa jalaa ci loo xam ne feeñ na voilà ndax alal moo tax ma ne nekkul dangay bañ alal nit ki mën na nekk ki ëpp alal Seydina Souleymane nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam mais moo ne woon buuru jamono te moo doon xooluwaayu borom bi ci mbindeef fii jamono yooyu moo doon yonent bi yàlla seydinaa daawud ah ñu jox ko mulkan azima nguur gu rëy rëy rëy seydinaa suleymaan li ko borom bi joxoon alayhi salaatu wasalaam jinne yi di ko liggéeyal shaytaane yi ci par force te pourtant moo gënoon ñëpp moo tax mbir mi du lool mais loolu est ce que dugg ci xolam masula àgg ci xolam moo tax mu ne kon nag ku sopp yii nii benn ci yii ci loo xam ne du darura waaw darura tekkiwul man li ma ciy lekk kese naa ci am mais boo mënee dépasser foofu ci alal loo xam ne mën nga koo dimbalee jaam ñi projet yi la yàlla chantier yi jàkka yi ñu war a tabax jumaa yi madrasa yi fi ñuy jàngalee alquran fi ñuy yare gone yi fi nga xam ne fa la ñuy yéwénalee yoon yi wala tali yi nga xam ne dafa ngir jëm yoo xam ne nit ñi seen liggéey kese keleen di jàppale ci loolu le loolee boo ci amee alal lool dafa nekk lu baax nga ciy dimbali nit ñi te yàlla tax waaw mu ne nag ku leen sopp lu du darura saxiixa saxiixa loo xam ne lu lu lu ak loru ndax loolu ak loru la fii mu ne pro bari na projet yoo xam ne rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ci jullit ñi ay projet jàkka yu ñu am yoo xam ne day retard ndax réew yu bari ci réew tubaab yi nee nañu léegi dañuy bañ financement extérieur dañuy bañ alal joo xam ne réew yi nga xam ne réewu jullit lañ état yooyu seen réew yi di leen yónnee dangootuñu ko ak yenn alal yiy jóge bitim réew di ñëw ndax nee nañ ay thème mu nekk contre le kii ay ay ay financement pour le terrorisme ak yooyu walla iyaazu billaah waaw léegi nag tax yu bari ñu daal di koy arrêté di ko tere léegi bu dee ñi nekk ci dëkk bi jullit ña nekk foofee te état bi nguurug tubaab bi du leen ko tabaxal mukk waaw mën na baax na bu dee France moom nee nañu séparation entre l'État et l'Église waaw dañoo xaajale diggante jàngu bi muy église bi ak église bi nag bu ñu ko waxee ñoom ñu ngi ci dugalaat ndax jamono yooyu église bee fi ne woon lépp luy ab religion rek luñ naan ab gi waa l'islam ak waa yahuud yeeg yépp ñoom dañoo teg nee état bi ñu teg ko nee xam nga ne kooku du la financer léegi bu dee jullit ña fa ne amuñu alal. mais projet yooyu bëgg seen doom yi jàng ci école yu baax créer li nga xamante ne ay collège ay lycée yoo xam ne islamique lay doon di jàngale lislaam ñu fay xam seen diine ba pare di jàngale li nga xam ne mooy programme national bi ñuy jàngale ci réew mi ba tax ñële duñ leen raw ba pare ñu raw leen fuuf xam seen diine ba pare am yarub l'islam loolu bu ko amul alal noo koy defee man da ne waaw moo tax bila darura ku leen sopp nag tal yi yu mel nii taxul saxiix ak wër fii jalaa ci lu leer kooku boobu de façon léegi lay wu man di joxe sans contrepartie kooku na ko leer ne faqad ahabbaha waaw faman ahabba waxidan minha bila daruratin saxihatin fi ma jala faqad ahabba li anna al mala yutri kama yunsil karar rijala mu ne kooku na ko leer ne faqat dëgg bi mu bëggee benn ci yii te daraay yàlla taxul man nañ ko tënke ci lool rek mooy daraay yàlla taxul yàlla jiituwul nekkul ci sa xol ngay def nga bëgg yi ngir dimbali ci chantier yàlla yi dimbali ci sa mbokki jullit yi dimbali ci ñoo xam ne amaar sa mbokki nit kese même bu dee gëmuñ dara nga gis leen ñu ñàkk ñu ne ha Érythrée de euh, Marseille de wala fële ca Kuala Lumpur wala sax ca Indo ya am na foo ñoo xam ne problème bu rëy amuñu sax luñ junde nga man ko nga daal di yónni ay bato ravitailler leen yóbbul leen ay ndox ay traitement ay machines yoo xam ne ñooy sellal seen ndox mi ba feebar du leen dal ndax seen robinet yi baaxatul ndax rëngi-rëngee suuf tremblement de terre am na lool ku amul alal mënoo ko def voilà kon nag bu yii nii taxul yow nga bëgg ko ngir leneen yàlla taxul moom kook na ko leer ne faqat dëgg-dëgg ahabbaha bëgg na àddina waayow lu tax lu tax boo bëggee alal bëgg euh, lekk wala yu mel noonu ndax lekk da koy bëgg ngir lan ngir dama koy bëgg ngir bu ma ko lekkee mu may ma ma mën a dëgërlu ngir mën a gën a jaamu sama borom est-ce que waa jooju kooku kay est waa jooju waaw bu dul lii nag waa ji moom de façon bu lii bu yàlla taxul na ko leer ne bu nee daa bëgg alal bëggam nga du baax ndax lu tax mu ne li annal maalaa ndax gis nga alal yutri day beewloo boroom kamaa ni nga xamante ne yun si lay fàtteloo alkara ay ngëmbentoo ki nelaw yuux xóot arrijaala góor ñi gis nga nit lu mu ami ami problème lu mu nekk nekk ci xat-xat bu ko nelaw roofu bu ko borom bi roofee nelaw mu fàtte ay problème am waaw da koy fàtte moo tax xéewalu borom bi dëgg la nelaw wallahi wallahi te mooy deegu ndaw gi de ku ci jànge ku ci jànge xam ne dekki am na allahu akbar allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha ca suuratu zumar borom bi mooy faat bakkan yi jamono ja nga xam ne ca la ñuy newal nelawe mu téye seen ruux yi ku mu neex mu yóbbu mu yónni la bàyyi la ak sa ruux nga continuer yeewu fudd def lu ne moo tax santal sa borom bu loolu xewee bul jóg fudd ba pare dem ci dansin ba wala fi ñuy mooy yàlla wala majaalisu shaqaawa bu ko def voilà santal sa borom bi nga xam ne moom moo la may dalal la may la wër gu yaram am na ñoo xam ne ba ñu tëddee yeewuñu am na ñoo xam ne yeewu nañu sax waaye seen tànk lañ bëgg a teg dematul ndax AVC dal na leen ci guddi gi seen yaram yëpp paralysé wala genn wàll gi waaw yow loolu borom bi daal di lay muccal ci loolu boo jógee defal li yonent ma lay saa def raayal nelaw yi sa xar kanam nga tudd sa turu borom jàng saar ya nga xam ne jeexitalu suuratu Ali Imran inna fi xalqi samaawaati wal ard wa ixtilaafi llayli wan nahaar la aayaatin li ulil albaab alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard ba ni mu jeexee nga roye ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo jogee nga jàll fi nga xam ne fa la ñuy waajale nga waajal sa bopp jàpp jàpp bu baax daal di jullil sa borom rakaat yi nga xam ne moom la dogal ci yow sante ko borom bi tabaaraka wa taala def ko rakaatay shukr bu farata ji jotee nga dem defi ko waaw fës yéene sa bés bii lépp lu yàllay tere du la ci gis lépp loo xam ne moom lay digle ci ngay fës yéenee nekk bu la borom bi nag ci maaduteem seetaane rëcc rëcc dal la nga dellu ci moom wa anibu ila rabbikum dellu leen ci seen boroom waaw kon nag affaire bi loolu nee na waaw waaye nag ah képp nag koo xam ne bëggoo ko ngir yàlla kooku na ko leer ne kooku bëgg na àddina ku bëgg benn ci yi te yàlla taxul faqat dëgg-dëgg ahabba bëgg na ko li annal maala ndax gis nga alal yut rii day beewal xamaa yun sii comme ni muy fàtteloo alkara ngëm nelaw yu métti ar rijaala góor ñi waaw boo nelawee fàtte say bor fàtte say problème waxuma nag koo xam ne day nelaw nelaw lu taj gi déet nelaw laa wax